أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحجة أبو زكريا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام في الباب السادس والأربعين بعد المئتين باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه walillahi alhamdu wal minna kon tey ñu war a dugg ci chapitre bu bees comme ni ñu ko waxe woon di ñaareelu chapitre eh, ñaareelu bunt ci suñu téere bi nga xamante ni mooy wax ci wàllu sikkar eh, non mooy ñetteel mooy ñetteelu chapitre ci suñu téere bi di kitaabul azkaar ginnaaw biñ gisee chapitre deux cent quarante-quatre baabu fadli zikri wal hassi alayhi buntu bi nga xam ne moo doon wax di euh, ngëneelu sikar ak di ci ñaaxe ci bi weesu gisoon nañu chapitre lañ jeexaloon deux cent quarante cinq baabu dikrillahi taala qaima wa qaida wa mudtajia wa muhdithan wa junuban wa haida banim jeexe walillahi alhamdu walminna tey ñuy gis ñetteelu chapitre ci kitaabul azkar ci Riyad bi walillahi alhamdu walminna xadis bi mujj woon gis moo doon xadis mille quatre cent quarante cinq mu ne woon wa an ibni abbasin radiyallahu anhuma an innabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala law anna ahadakum idaa ataa ahlahu qaala bismillah allahumma jannibna shaytaan wa jannibi shaytaana maa razaqtanaa faqudiya baynahumaa walad lam yadurhu walillahi alhamdu wal minna tey ñu gis chapitre bu bees mu ne muy deux cent quarante six mu ne baabu buntu toolu nit ñu sell wala garab radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum maskanahum amiin mu ne baabu buntu maa yaquluhu li nga xam ne moom la camsi wax nit ki di wax inda nawmihi fa buy nelaw waa day nekk ci biir nelaw yi di nelaw di wax ndax loolu gént la tudd ak <laughs> waxant wala boog nelaw yeewu waaw boo yeewoo it ci biir nelaw même bu dee da ngay tëddaat wala nga xelmatiku waaw loolu am na tamit looy wax waaye bii mooy fa inda fa nawmihi waaj a nelaw ah wastiqaadi waaye it bu yeewoo loolu lañ lay wax bu moo xam daa yeewu war a tëddaat wala daa yeewu complètement war a jóg dem julli ji wala naafili ji wala julli ji fajar wala boog mu defi leneen kon bunt bi nii la la ko tuddee li nit ki wax bu dee day nelaw ak bu yeewoo yii nag daa nekk xadiis yoo xam ne romboon na xanaa kay imaam da ko utalaat bunt fii waaye euh, xadiis bi mu fi indi benn xadiis la boo xam ne gisoon nañu ko ta foofee la ko defoon fañ lay wax noonu kitaabu aadaabi nawmi wal idtijaa'i wal qu'uudi wal majlisi wal jalis wa ru'ya chapitre bi ci njëkkoon baabu maa yaqulu 'inda an-nawm foofu moom yaataloon na ko indi dafa na fa xadiis bi mu indi fii waaye bon imaam da ko beralaat fii e, bunt boo xam ne daanaka mooy fële da ko wutaloon téere kitaabu téere aadaabi naw mi tegginu nelaw ba ni mu jeexe waaye fii nii parce que day wax ci wàllu azkar yi te loolu dafa dugg ci façon sikkar yi waxoon nañ la sikkar wadkurullah dhikran kasiira googee du rek toog naan subhaanallah subhaanallah alhamdulillah alhamdulillah wala yu mel noonu la hawla wala quwwata julli ji ngay def zikkar la te mooy bi gën a màgg action boo nar a def bu ma jógee war a dugg ci toilette yi la may ñaan laata ma ciy dugg loolu sikkar la bu ma génnee ah, la may ñaanit loolu sikkar la bu may waaji tëdd sikkar la bu ma yeewoo kar la bu may waaj a toog wala bu ma toogee bërëb bay jóg muy li nga xam ne euh, kafaaratul majlisi te ñu gisoon ko fi tamit lay far euh, rëcc rëcc ya am ca jotaay ba loolu it sikkar la lépp ay sikkar la waaw loolu lépp ay sikkar la fii nag comme que da ko euh, beral si loo xam ne mooy azkaar yi la moo tax mu indiwaat fi loo bunt bii nga xam ne romboon na voilà foofu baabu ma yaqulu inda muy chapitre cent vingt voilà kon bii baabu ma yaqulu inda nawmi gis nga wastiqaadi ak bu yeewoo al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah fii nag indiwu fi li nga xam ne mooy aaya waa buntu bi li nga xam ne moom la fi indi daal mooy li nga xam ne mooy benn xadis boo xam ne jàlloon na muy xadis mille quatre cent quarante alimaamu mu ne an xudayfata wa abi darrin radi allahu aanhuma annahuma qaala kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa awaa ilaa firaashihi qaala bismika allahumma ahyaa wa amuutu wa idaa istayqaza qaala alhamdulillahi alladi axyaana bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur rawaahu albuxaariyu rahimahu allahu taala kon xadis bii la alimaam daal leen di mu ne waan xudayfata muy jële ci saydina mawlaana xudayfa ibnu lyamaan wa abi dar ak sayyidina mawlana abu zarrin jundub ibnu junaada ci li gën a siiw ci anhuma mu ne annahuma ñoom ñaar de qaala nee nañ kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ila awa bu demoon di tëddi ila firaashi bu jublu woon ci lalam war a lal toom Eh, qaala danaan bismika allahumma ñaan gii la doon wax bismika allahumma eh, bismika ci sa tur laay tàmbalee laay fas yéenee nelaw ci kaw eh, fas borom bi tabaaraka wa taala di la fàttaleku te xam ne yaa may mayum nelaw ndax allahu yatawaffal anfusa hiina mawtiha allahu akbar idaa awaa ilaa firaashi qaala bismika allahumma ah allahumma sa suma boroom ci sa tur de ahya ci laa jaar di dund wa amutu tamit bu may faatu ci kaw sa tur laa laa lay ñaan nga faat ma waaw da am yaqin ci li ngay wax bismika ci sa tur ahya ci laay dund wa amut te tamit ci laay faatu lii mooy bu doon tudd bokk na ci ñaan yi nga xam ne la doon ñaan bu doon tëdd gis ne bii moom gàtt na gis ne diversité wu l'islam lañ la doon wax nela la ñaan yi dañoo bari ba kenn manu la ne non man nag c'est que mokkaluma leen xam nga nii simple na bu sëy nal baraab bu dee da ngaa jàpp ne daa gudd ah <laughs> mais bii nii moom manoo fi ne nag daa gudd nag moom bu sëy nal baraab bi nga xam ne fàttali nañ ko fàttaliwaat ko te kitaabu naw mi moom la njëkkoon andi kitaabu adaabi naw allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta waa lii nii xam nga nit mën na ne ah ñaan bii nag moom daa gudd wax dëgg yàlla man moom manuma ko quoi ñu ne la waa baax na waaye mais bu sëy naa Xudayfa te booba fële kitaabu adaabi nawmi bii la ci tegoon bu seyna albara bi li njëkkandi daal di ciy teg bi waa mais yaakaar nga ne nag euh, euh, noo non non tegewu ko doon après la ko ndi en tout cas mooy bii nii moom jafe na bismika allahumma ahya waawut borom bi ci sa tur de ci lay dund ci lay jaar ci nga jaar may mag dund yaa may dund wa amut te tamit ci laa fas yéenee faatu moom laa lay ñaan waaw akbar waaw yomb na ko bismika allahumma wa amut bismika allahumma ahya wa wa amut loolu mooy bu doon tudd wa wax parce que bu sëy nal bi dana ko woon def ko li ngay wax biñ la fàttal léegi ñoo xam ne boobu moom ñaan yi rot yépp boo ñëwee di leen ñaan boobu mooy yu mujj bi nga xam ne moom ngay wax waaye bu dee it manoo yee wala nga teg ko di ko xool di ko liir waaw ba kera wala nga nga taf ko sa kawlal fi ngay tëdd nga xam ne saa bala ngay kii rek lampe chevet bi nga taal liir léegi tëdd ay boo ko liiree une semaine boo moywul di nga ko mokkal voilà wala dina la yomb waaw même bu dee nëpp une semaine nga def yooyu ñaan yooyu noonu ngay def dafa am méthodologie yoo xam nit il faut xam ni ngay jàng man daal yi ñuy dugg toilette nga taf ko foo xam ne ci toilette yi ci bunt bi wala bunt bi day ubbeekoo ci biti voilà pas muy dugg muy ci biir turu yàlla bi di dugg ci biir déedéet nga taf ko foofu waaw wala kër gi ci buntu kër gi nga def fa ñaanu booy dugg kër waaw booy dugg léegi booy génn it mu am ñaan di nekk ci porte bi noonu nga xam ne tamit booy génn da koy gis waaw liir ko voilà booy lekk table en manger bi fi mu nekk bu dee kër gi daal foo xam ne yéen fa ngeen di lekke ensemble ngeen def ko foofu nga xam ne eh, ku kii rek da koy mën a gis liir ainsi de suite ainsi de suite yooyu dafa nekk loo xam ne ay nañ ci bàyyi xel te ay mbir la yoo xam ne ñu koy jaay ci commerce yeeg librairie ah yoo xam ne dañ la koy defal plastifier la ko wala yow nga def ko ñaan ko boo ko waxee gars yi fay dañ la koy defalal plastifier ko daal di la koy kii nga daal di koy jël teg ko fu nekk ak ba nga xam ne moo approprié moo ànd ak moom saa boo ñëwee ba koy def nga ñaan voilà kon yeneen saa salaam bu demoon ci lalam xaala da doon wax war a tiddi bismika allahum ahya wa amut wa idha istayqadha bu ma saana yeewu nag mu ne allahumma mu ne xaala boog mu ne wax ne alhamdulillah cant yëpp mboolem cant yi ñeel na yàlla alladi mi nga xam ne ahyaana moom de moo ñu dundal ba'dama amaatana ginnaaw bi mu ñu faate waaw loolu taxawoon nañ ci yi bi mu na allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha borom bi moo mu tuddee dee la tuddee li nga xam nag ak faatu ndax naw mu axul mawt li nga xam ne mooy nelaw euh, mooy frère euh, rakku ki nga xamante ne mooy dee voilà foofu mu tudde ko allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha voilà wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha almawt wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun ca suratu zumar aya 42 kon borom bi mooy yatawaffa mooy faat mooy jël bakkan yi dindi seen sensibilité loolu waxu la day rey waaji mooy lii tax buy nelaw mu mën a nelaw nelaw yu dal te neex du yëg dara nga xam ne moo ku faatu daanaka dañuy niroo ah borom bi moo ko yëkkati ci moom sensibilité googee yëg-yëg googee waaw daal di saañ nopp yi ba tax ndax nopp yi fekk lu yëngu ngay dégg ko moom loolu fekk mu ngi am yow say nelaw mënula xóot waaw wala tiilam tamut ki nga xam ne nag moom euh, euh, waaye it mooy faat bakkan yi bu ñu nelawee mooy ji am ñoo xam ne da leen di récupérer faat leen faat goo xam ne du ñu jógaat wala tii lam tamut fii manaam yaa ba nga xam nag ba muy nelaw moom borom bi jëlu ko ci la mooy da nga dégg yu naan ah diw da nday sànn reer na nday sànn waxtaan ak njaboot bi yëpp waaw suddi rek waajal doom yi ndaw si ah ba mu tëddee waatul ndax borom day def lii mu wax waaw ndax moom yatawaffal anfusa hiina mawtiha jamono ja jamono ja nga xamante ne ca lay faatu mooy seen nelaw yej borom bi bu ko neexee mu jël ci bakkan ku ko sopp bi nga xam ne nag bàyyi euh, faatu ko ci ci ci nelawam ya fa yumsiku allati qada alayha al mawt mu téye bopp mu téye mooy yëpp moo leen di récupérer bakkan yëpp bu ngeen di nelaw bu ngeen di dund mu ngi ci loxo yàlla waaw bu nee fii nag mooy bu ngeen di nelaw tekkiwul na ah kon bu ñu yeewoo borom bi amatul benn maîtrise ci ñun déedéet <laughs> waaw ba nga xam ne moom la dogal faatu nag mu daal di koy téye moom du dellu si waat waaw ba mu nelawee moom fa la jaar non seulement day dindi sensibilité bi da koo xëccaale waaye ruux nga mu jëlaale ko mu jeex bakkan bi waaw muy dee gi nga xam ne mooy gi nga xam ne du jaas gi nga xam ne nag moom sensibilité bi kese la téye boolewu wuti ruux gi kooku nag fa wa yursilul uxra mu bàyyi keneen beneen bakkan bi moom wëyal ko mu mën a yeewu nag jóg moo tax boo jógee yeneen saa sam doon la jox ay ñaan yoo war a ñaanal sa ñaan sant sa borom dolloo ko njukkeel moom ni nga xam ne moo la delloowaat non seulement ak sa yëg yëpp ngay fuddu gis say cër tàlleeku waat waaw nga mën a teg wàcc lal bi teg sa doxo sa tànk ci suuf mu taxaw mu soutenir la gis ne sa dara manqué wul sa lépp a ni présent nga jóg santoo yàlla loolu ñaaw na waaw moo tax wa iza euh, mu ne te moom yonent bi alayhi salaam loolu la doon def wa iza stayqaza bu bu yeewoo nag mu ne alhamdulillahi alladhi ahyaana waaw am na nga ne bërit ci guddi gi jóg tiit wala nga jóg kore alhamdulillah wala jóg dem ci toilette yi ñëwaat boo jóg nga ne alhamdulillahi alladi ahyaana ba'dama amaatana wa ilayhi nushur boo leen cant yi yàlla mi nga xamante ne moo ñu dundalaat ginnaaw bi nga xam ne ci lañu ñu faate ci la yëkkati woon suñu sensibilité moom mi nga xam ne moo ñu ko delloowaat wa ilayhi te ci moom an-nushur la pang ma lañ ñuy dajale ñun ñëpp te ñi yoon moom la ñuy dellu fa la ñuy pang fa la ñuy dajalee mu ne xadis bi rawahu solo na ko al-Bukhari di al imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdizba al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah xadis bi romboon na xadis 817 voilà ci lañu ko gise woon comme mooy buntu biñ la wax sànq ci téere boobu kitaabu aadaabi nawmi wal idtijaa chapitre deux cent non cent cent vingt sept euh, baabu maa yaqulu inda nawm foofu la ko imaam indi woon moo doon ñetteelu xadis non ñeenteelu xadis ci buntu boobu wa an Xudayfata radiyallahu anhu la ko waxoon annahu qaala kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idaa axada mad fajja'ahu min al-layli wada'a yadahu tahta khaddihi thumma qaala thumma yaqulu allahumma bismika amuutu wa ahyaa wa idhaa istayqadha qaala alhamdulillahi alladhii ahyaanaa ba'damaa amaatanaa wa ilayhi an-nushuur boobu tudd ci woon Abu Dharr xam nga daan waan Abi Dharr waan Hudhayfata wa Abi Dharr ci bunt bi ñu nekk radiyallahu anhumaa mu noon rawaahu al-Bukhaari waxoon nañ la war na ñëw 1440 moo nekk nii waxoon nañ la dina ñëwaat mille quatre cent cinquante huit mille quatre cent cinquante huit foofu euh, soreetul euh, te mooy buntu chapitre deux cent quarante neuf ci la war ñëwaat te bu ñëwaatee nag dootul ñëwaat baabu maa yaqulu waaye na mi gis nga même buntu yi ni nga ko tuddee waaw waaw foofu it parce que day wax ci karu suba ngoon mu indiwaat bunt boobu indiwaat fa hadis bi Hmm, foofu it war nañ ko gisaat fu mooy bu mujj nag bu muy ñëwaat insha allahu taala kon lépp loo xam ne moom lañ ci waroon a wax yow mii di vay mooy foofale waxoon nañ ko nañ fay dellu xanaa rek bu dee eh, eh, lëkkaale bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi ñu ne la dafa leer eh, baabu maa yaqulu inda nawmi lan la nit ki di wax fa buy nelaw gis nañ fële dane da doon teg <coughs> loxoom ci suufu lexam voilà daal di wax wax ji léegi daal di wax ñaan bii nii comme ni nga xam ne moom lañ ko waxe sànq eh, kon mooy lëkkaalee ma ngoog la ngay wax booy nelaw bismika allahumma ahya wa amut wa in wa wa wa istiqaadi mu wa ida stayqada bu ma soon a yeew qaala mu ne alhamdulillahi alladi ahyaana ba'dama amaatana wa ilayhi nushur kon yii mooy yi nga xam ne moom la imaam indi benn xadis bi kefe léegi nag ñu war a jàll nag ci beneen chapitre bi nga xam ne moom la ci teg ñu chapitre bi benn xadis la walillahi alhamdu wal minna